al-Maqdisiyu rahimahullahu ta'ala fi kitaabihi Umdatul Ahkaam min kalaami xayril anaami alayhi afdalu salaati wa salaam kitaabul faraa'id an Abdillahi bni Abbaas radiyallahu anhumaa an an-nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala alhiqu alfaraida bi ahliha fama baqiya fahuwa li awla rajulin dakar wa fi riwaya iqsimu almaala bayna ahli alfaraidi ala kitaabillahi fama tarakat alfaraid fama tarakat alfaraidu fali awla rajulin dakar kon alimam Abdul Ghani ibn Abdil Wahid al-Maqdissî rahimahullahu ta'ala ginnaaw téere biñ génnoon bi weesu muy kitaabul wasaaya muy ñëw nag ci beneen téere bu bees muy kitaabul faraa'id bii ci version yi ñu yor mooy juróom-ñetteelu téere bi mooy huitième téere bi livre numéro huit muy al kitaabu téere al faraa'id al faraa'id nag buñ ko waxee mooy miraas voilà mooy miraas mooy ilmul mawaariis li jëm ci miraas voilà ndax kitaabam mafruuda ba alquran wax ak yooyu loolu ku dem ci sharaay dina leer kon alfaraid mooy li jëm ci wàllu miira mu ciy ënd hadith numéro trois cents muy mu ne an abdillah mu ngi koy jële ci mawlaana di abdillah di doomi abbas radiyallahu anhuma an nabi muy jële ci bi sallallahu alayhi wa sallam alxiqul faraa'ida bi ahliha alxiqu wéy leen jël leen fal faraa'ida faraa'ida yooyu nag mooy ci alquran yi muy wax parce que alquran suñu borom tabaaraka wa taala dafa séddale li nga xamante ne nii mooy miraas voilà wax ku nekk li muy am yi mu wax naan kii deux tiers comme nii nii joxal ma kii deux tiers mooy ñaari bu ñu jëlee xaa alal ji yëpp xaaj ko ñetti xaaj ñaari xaaj ya wala lam naan ak fulufaan yi la nga xam ne bu ñu jëlee la nga xam ne nii mooy ñetti xaaj ñaari xaaj ya ainsi de suite rubo ak sumun ak yi mel noonu loolu mooy faraa'id ci alquran ci téereb yàlla bi voilà mooy yi nga xam ne ay ay wàll la yoo xam ne suñu boroom tabaaraka wa moo ko teg ne nit bu génnee àddina jël leen tam bàyyi fii ñii ak ñii ak ñii ak ñii war koo doon kii jëlal ma lii nga jox ko bu dee jëlalal ma kii nga jox ko nis woo comme jëkkër ji bu dee ne borom soxna si dafa génn àdduna te bàyyi wu benn doom jëkkëram ne fi mu ne jëlal xaaj leen alal ji jox ko benn xaaj loolu noonu noonu benn xaaj loolu noonu li ñuy tudde faraid bu waxee doom ay nisfu yooyu yooyu mooy faraid wala ay rubu' as-sumun yi nga xam ne alal ji bu ñu ko xaajee juróom ñetti xaaj benn xaaj ba loolu noonu yooyu noonu mooy faraid yi léegi nag mu ne yooyu suñu waroon wax te leeral ko ci alquran ne bu diw faatoo bu nit faatoo bu bàyyi fi diw diw jël leen bàyyi ji ngeen joxal ma ko lii par exemple yaay ji joxal leen ma ko lii ki nga xam ne mooy doom ji jigéen joxal leen ma ko lii jabar ji bu dee monsieur X la monsieur A la nga jabar ji jox ko lii bu dee madame A la nga jël kii bi jox ko nii loolee yooyu mu naan nag jox leen yooyu moom ne yeneen ci alayhi salaatu wassalaam mu ne alxaqu mooy def leen mu dem laal na dem voilà mooy joxe leen jox leen ko <laughs> alfaraida mooy yooyee suñu borom séddale bi ahliha ñamu ne nañ leen ko jox seeni ñoñ dël leen ngeen jox leen ko fama baqiya <clears throat> bu ngeen ko defee nag lépp lu des bu dee alal ji dafa des bi ngeen joxee ku nekk li suñu borom ne joxal ñoom diw bañ leen joxee mu des fa huwa la des nag kan la ñeel li awlaa ci gën jege mooy bokk tegtuwul ku gën a yey de déedéet du gën a yey ci gën jege rajulin ci góor zakar mooy koo xam ne góor loolu asaba la ci jublu voilà rajulin zakar mooy ñi nga xam ne asaba parce que mooy euh, euh, al irsu bil <laughs> bil fardi ak al irsu bil asaba voilà ndax irsu mooy boo <laughs> donn suwaa nga doon ne ci wàllu borom bi moo la wax ci alxuraan ne yow moom lii ngay am bu diw faatoo wala waxu ko voilà comme doom bu góor doom bu góor amul fenn fa alxuraan ne doom bu góor bu kii gaañoo jox leen ko lii amul waaye moom ci asaba la bokk mooy ñi nga xam ne lu des après hein moom day jël voilà loolu la kon nag mu ngi noonele kon mu ne kon fa maa baqiya lu des buñ joxee ña suñu borom wax ne joxal jëkkër ji temps wala joxal jabar ji temps joxal yaay ji temps joxal baay ji temps léegi nag mu des comme doom bi góor ji ne fa bu boobaa nag ñu comme que moom dafaa def te ko xaasabala mooy ne moom ci wàllu geño ci la mooy mooy mooy moom ci lay doon ne doon kooku li des lépp jël jox moo tax bu doon ñaari nit lañu comme koo xamante ne nii doom ji jigéen moo fi ne daal di génn euh, waa ji monsieur a génn àddina bàyyi fi doom ji góor doom ji jigéen ak baayam kon boobu nan lay demee miraas mi loolu simple na alxuraan nee na ndaw si jigéen si moom bu dee ne da ngeen a génn àddina bàyyi si jigéen kooku day am moitié kooku moitié lay jël mooy nisfu léegi moom bu jëlee la def lépp wa loolu mooy bu boobaa yow alfara il fara farida bi jox nga ko mooy jël nga li suñu borom wax ne bu dee daa am koo xamante ne nii dafa génn àddina doom ji doom jigéen bu fi newee ñoom dañuy am nisfu loolu nga jël nisfu muy moitié muy li nga xamante ne mooy xaaju alal ji nga daal di koy jox léegi nag la def nga xam ne bàyyee fi ne parce amul doom ju góor newu fi bàyyee fi ne léegi kooku mooy asaba kooku mooy awla rajulin zakar kooku mooy awla rajulin zakar mooy li des lépp la ñuy jël daal di koy jox ko affaire baagi ngi noonu de léegi mu ne wa fi riwaaya al imam al Maqdisi yu rahimahullahu taala mu ne nag am na ci ab riwaaya boo xamante ne beneen boo xam ne lañ solo xadiis bi yonent bi alayhi salaatu wa salaam dane iqsimul maala mooy séddale leen alal ji de hmm? mooy alalu miraas yi bayna ahlil it diggante ñi nga xamante ne ñoom ñoom la suñu borom ne nañ leen jox lii ñoom ñooy waa farida yi yiñ la wax léegi it yiñ la wax ne suñu borom bu ne joxal ma kii moitié joxal ma kii rubu joxal ma kii sumun joxal ma kii sulus joxal ma kii sudus yooyu yëpp bu ngeen ko génnee fekk ñooña ña war a am loolu yëpp nga jox leen ku nekk ah boo leen joxee ba pare léegi nag la des léegi nag nga daal di jël la nga xamante ne nii moo ta des nga daal di jox ka nga xamante ne nii mooy awla rajul léegi ëq ëq simul maala mooy kon séddale leen alal ji alalu miraas ci bayna ahlil faraa'id diggante borom ah faraa'id yi comme niñ ko xelee ala kitaabillahi comme nga xam ne non nee ko borom bi tege ci téereem bi leeral ko fa suuratu nisaa yi ca la nga xamante ne nii mooy ca laaya ba ba ni nga xamante ne nii. moom lay demee ba ca laayab quatorze ba wala sax nga ne laayab douze ba voilà ak ya ya nga xam ne ñoo jeexal saar ba léegi nag muy suuratu nisaa yi kon nag mu ne kon séddali leen alalu alalu miraas bi diggante ñi nga xam ne ñoom la borom bi ne bu kii gaañoo jox leen ko temps ak temps comme ala kitaabillahi comme niñ ko leeralee ci bi yàlla bi fama tarakatil faraidu lépp loo xamante ne nii nag yoo la da koo defal bi ñu nee bon de toute façon comme exemple bi ñu joxe sànq benn doom bu jigéen moom de toute façon wa in kaanat waahida wala nisfu la alquran wax ne bu doy benn doom bu jigéen kese la fi mu X bàyyi wala sax madame a léegi kooku moom de façon ak baayam kooku moom dañuy jël doom ji jigéen ji daal di koy jox moitié daal di koy jox xaaj léegi nag mu ngi noonu léegi nag boo joxee kooku kooku kese moo fii doon koo xam ne ci wàllu fard la ci wàllu ah, ah, day doon ne ci wàllu lu alxuraan ne jox leen ko lii kanta baay bu boobaa waxuñ ko dara léegi nag bu boobaa nan lay demee parce que baay ji bu boobaa day nekk asaba voilà léegi moom day nekk asaba day taxaw li nga xamante ne nii mooy taxawaayu asaba de moo tax mu ne fama baqiyat ah li nga xam ne nag de fama tarakatil fara'idu la nga xamante ne nii mooy hmm, miraas ma daal di mooy ji bañ séddalee joxe li alquran wax des na voilà la mu bàyyi nag ah bu boobaa nag ah, bu boobaa moom lan lay def la def la ñuy jël lool la mu ne fali awla rajulin zakar ñeel na ki nga xam ne moo gën a jege voilà ci góor ñi parce que asaba yi du ñoom ñëpp doon na ñii doon na ci gaño ñoom ñëpp ay étage lañu comme ni nga xamante ne leeraloon nañ ko walillahi alhamdu wal minna ci siira bi boofu boo fa demee lii ñuy wax nii gën naa leer foofule te dagg nañ ko ci archive bi defal ko moom kese li nga xam ne les règles de l'héritage ak yooyu voilà xam ne daal moo gën jege hein ci asaba gi ki gën jege kooku lañ koy jox léegi nag bon keneen ka sori moom du am léegi mu ngi noon noonu léegi al imaamu Abdul Ghani ibnu Abdil Waahid al-Maqdisi rahimahullahu taala muy wax ci xadis bi ci tegu ginnaaw xadis bu njëkk bi ci kitaabul faraa'id léegi nag gis nga <laughs> buntu kii téere bi it ñeenti xadis la comme biñ génnoon xam nga biñ génnoon kitaabul wasaaya ñeenti xadis la woon waaye bi itam mais eh, eh, non kitaabul wasaaya ñetti xadis la woon voilà ñetti xadis képp la woon voilà léegi bii nag ñeenti xadis la kon jël nañ bu njëkk bi alhamdulillah ñu jàll ci beneen bi ci tegu muy xadis numéro 301 ñetti téeméer ak benn mu ne an mu al imaam Abdul Ghani rahimahullahu taala an Usaamata bni Zayd radiyallahu anhumaa annahu qaala qultu yaa rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam atanzilu gadan fii daarika bi Makka qaala sallallahu alayhi wa sallam wa hal taraka lanaa aqiilun min ribaa' thumma qaala sallallahu alayhi wa sallam laa yarithu al-kaafiru al-muslim wala almuslimu alkafir kon alimamu abdalgani rahimahullahu taala mu ne an Usaama hadis bi ci tego mu ngi koy jële ci Seydina Usaama ibni di doomi Zaydin ku ñuy wax Zayd mu ibn Haarisa radiyallahu anhum wa ardaahum annahu qaala neena qultu man de Usaama dama ne ya rasuulallah yow ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam atanzilu moo ndax da ngay wàcc xaram suba mooy bi ñuy dugg Makka voilà <laughs> bi ñuy dugg Makka mu naan ko mais ndax da ngay dugg wàcc Makka suba ah fii daarika sa kër ngay ngay dala ah? fii daarika bi Makka kër bi nga dëkkoon Makka laata ngay gàddaay ngay dem foofu ngay dal yonente bi alayhi salaam xaal yonente bi alayhi salaam ne ko mais <laughs> wa hal taraka lanaa aqilun min riba mais est-ce que aqil <laughs> bàyyil nañu fenn benn kër buñ mën a dëkk fenn fuñ mën a dal aqil bàyyil ñu dara voilà summa qaal ginnaaw gi mu ne laa yarisu du donnu alkaafiru yéeféer bi almuslima moom du doon ab ab jullit ab yéeféer bi du doon ab jullit moo tax képp koo xam ne nga soxla soxna boo xam ne soxnaay eh, chrétien la wala juif l'islam may na la nga takk ko ci ay conditions waaye boo deewee <laughs> moom mu nekk chrétien yow nga nekk jullit foog du ngeen héritage manu faama away ah yow boo nekkee koo xam ne yow da ngaa jullit sa baay même nekkoon ko am nekk mën woon jullit nga nga tuub dugg wala sa baay nekk yéega kooku de toute façon bu nekkoon le plus grand milliardaire de tous les temps sur terre moo mën a ëpp alal ëpp milliard ci kaw suuf ba fekk mu ngi lu lu ne lu ne man dox koo ñaan fekk alal yaa ngay dagal voilà bu fi nekk di récible lu xaram de voilà fekk lu dee alal bu baax la man nga koo ñaan lu ne waaye gis nga bu deewee idaa waay waa ji bu faatoo sa waay yow moom héritage moom xaw ma kan ne doo am voilà parce que jullit nga te moom la te yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na laa yarisu du donn alkaafiru yéefér almuslima ki nga xam ne mooy jullitu ki wammatul borom bi waral muslimu te dëkk ki nga xam ne moo wammatul borom bi di jullit bi du donn alkaafire yéefér léegi nga ne ma ma xaaral mu ñëwaat tuuti parce que bon alhamdulilah am nga wax nag affaire bi nii mais fokk ñu leeral benn mbir man bu dee nawuñ ci sharaf mooy waxal taraka lana aqilun min riba voilà <laughs> est-ce que daf ñoo bàyyi dara aqil mooy Aqil mooy grand frère Seydina Ali ibn Abi Talib Aqil ibn Abi Talib voilà mooy grand frère ñoom Seydina Jaafar ibn Abi Banu Abi Talib radiyallahu anhum Aqil bi affaire affaire bi bon lenn la mooy moom comme que tuubagul woon moom dafa yéex a tuub mu ngi saxaaba mais ba Abu Talib seen baay génnee àddina comme Seydina Ali dafa nekk jullit Seydina Jaafar magam nekk jullit Abu Talib génn àddina génnoon àddina ci ci l'islam Aqil ñëw doon ko. de comme que te kër yooyu këru Abdu Manaaf la ko doon dañ ko doon doonal ci Abdul Muttalib muy jàll ba ñëw ci Abu Taalib Abu Taalib bi mu àddina te Taalib di doomam ju mag giñ koy dàkkantale moom ba mu demee Badar après lañ gëj am si moom ay nouvelle ba léegi mooy léegi am na sax ñu ne foofu la sànkoo mooy gisatuñu ko daal am ñu ne non ñibbisi na mooy après euh, voilà loolu taxu ñoo jóg voilà léegi Aqil bi Abu Taalib génnee àddina ah Aqil moo ko doon moom moo doon kër ga voilà te kër googu kër familial la woon moom moo ko doon parce que ñële Seyna Ali ak mag bi naa Jaafar radiyallahu anhu maa ñoom ay jullit lañu te comme a rek yonent te yonent waaye saa saam lam ci doon am sax ndax côté baayam moom loolu lépp amatuñ ci dara boo tax mu ne aqil ak après radiyallahu anhu dañ ne après dafa jaayoon kër ga voilà am nañu ne da koo jaay am ñu ne bon après sax doo jaayu ko ay sëtam wala doomam ñoo ko jaay ay doomam ñoo ko jaay après waaye lu mu man di doon daa mu ne man aw ma fa dara makka man yonent na sa sam maa ngi nii demaan makka mais makka aw ma fa dara kër sax aw ma ko fa aw ma fa kër dara voilà parce kër ba aqil <laughs> ah bàyyi nañu tous moo doon na affaire ya <laughs> waaw te laa yaritu lu doon ma al kaafiru yéeféer bi al muslima jullit bi wala al muslimu jullit bi al yéeféer bi mu ngi noonu kon al imam Abdul Ghani ibn Abdul Wahid rahimahullahu taala muy wax hadith numéro trois cent deux ñetti téeméer ak ñaar mu ne an Abdullahi ibn Umar radiyallahu anhuma anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam naha anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam nahaa an bay'il walaa'i wa hibatihi kon al-imaam Abdul Ghani mu ne waan mu ne an Abdillahi ibni Umar jëlee na ci ku ñu naan Abdullah ibni di doomi Umar di doomi Seydina Umar radiyallahu anhuma mu ne anna nabiyya kenn yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nahaa aayana tereba voilà interdire na an bay'il walaa i ñuy jaay al walaa mooy méngoo xam nga temps yii ñu gis xaadisatu Barira ah Barira lu gisoon nañ ko bi bi bi ay bokkam naan ba bi Sayyida Aisha radiyallahu anha ne voilà bi mu ñëwee di ko naan ko ngir mu dimbali ko ci gaa yi liñ koy laaj dafa diis quoi ñi ko moom ngir mu racheter boppam ngir mu jënd boppam. ba mu ne leen waaw mën naa koo def waaye wax leen ne walaa bi muy méngoo gi nga xam ne jaam bi waxoon nañ ko foofu ci lu gàttal al walaa mooy lool mooy ne méngoo gi dox diggante jaam bi ki ko libéré nga xam ne jaam bi bu génnee àddina te amul ku ko donnu ki ko libéré woon moom mooy moo koy donn mooy jël alal ji léegi nag bu dee ne jaam bi am na beneen affaire bu ñu waxuloon mooy jaam bi dafay bàyyi doom ju jigéen voilà xam nga ko am na ku ko doon am na ku ko doon mais mais du jóg fa in kaana waahida wa in kaana waahida wa in kaanat waahida falaha nis waxoon nañ ko sànq ci suuratul suuratul nisaa bi que ne mooy ne doom ji bu dee benn kenn doom bu jigéen kese la fi ci génn àddina bàyyi kooku ah moom moitié alalu ndeyam wala baayam lay jël parent am bi génn àddina léegi nag comme que am na doom ju jigéen la fi jaam bi bàyyi doom ju jigéen ji day jël moitié day jël li nga xamante ne mooy xaaju alal bi mais mu def xaaj. faraida bi ahliha fama baqiya fa huwa li awla rajulin zakar moo ko leer mooy kon jigéen ji la des te jaam bee ko ko léegi ko ka ko ko waree lool moo xam jigéen la nag wala góor la la des muy moitié bi moo ko naan tungaañ moo koy jël voilà loolu mooy affaire bi affaire bi doxul la voilà mooy waraa googu nag loolu noonu nga xam ne ab lee la bu dox nga xam ne nit ki bu ko amee moom bu génnee àddina ay doomam day dem ci ay doomam voilà loolu noonu la yonent bi saa saam nag tere an bay'il walaa'i loolu noonu lien kenn du ko marchander ne yow sa xanaa yëgoo ne man am naa benn jàmm boo xam ne maa ko libéré woon sa sa waay ñafem man la gis nga moom libéré ba léegi non sa waay mais quatre quarante mu leeg yu marché Paris bi fii France waay moom fi baral sa waay ñafekat la ëpp affaire yaa ngi dox léegi yow ni ngay def man damaa soxla léegi te damaa ñàkk te moom bu faatoo fii mu ne amul doom amul dara alal ji yëpp man maa koy moom ah léegi yow ma vingt millions wala deux millions après ma jaay l'affaire boobu. nga xam ne yow moom bu génnee àddina yow au lieu man yow yaa koy jël loolu la yonent wala saa saam tere voilà an bay'il wala tere na méngoo boobu koy jaay wa hibati wala nga naan da nga koy maye parce que da ngaa tabi booy tabe da ngay ci loo xam ne man naa ne kon mu ngi noon al imaamu Abdul Ghani bon ba yaa ngi jege mais nañ jeexal ndax benn xadiis a des ci buntu bi quoi ci ci téere bi ña wax nañ la kële ñetti xa ñeenti xadiis la kon al imaamu Abdul Ghani rahimahullahu ta'ala muy wax ma lee eh, ci hadith numéro trois cent trois ñetti téeméer ak ñett mu ne an Aisha radiyallahu anha annaha qalat kanat fi barirata thalathu sunan xuyirat ala zawjiha hina ataqat wa uhdiya laha lahmun fa daxala alayya rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam wal burmatu ala an-nar فدعا بطعام فأتي بخبز وأدهم من أدم البيت فقال صلى الله عليه وسلم أنمر البرمة على النار فيها لحم فقالوا بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك لحم تصدق به على بريرة فكرهنا أن نطعمك منه فقال صلى الله عليه وسلم huwa alayha sadaqa wa huwa minha lana hadiya wa qaala annabiyu sallallahu alayhi wa sallam fiha innama alwalaa'u liman a'taqa kon alimam Abdul Ghani ibnu Abdil Waahid rahimahullahu taala muy wax ci hadiis bu mujj ci bunt bi téere voilà téere bii nii muy kitaabul faraa'id li ci wàllu miraas mu ne an Aysata mu ngi jële ci suñu Aysa radiyallahu ta'ala anha annaha qaalat kene neena kaanat nekkoon na fii Bariirata ci ndaw sañu doon wax moo la ñoo tudd <laughs> salaatu sunan li nga xamante ne mooy ñetti tëralin yoo xamante ne nii moom la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ay actes yoo xam ne dañ koo xam mu leer te ci histoire nettay sayyidatu Barira radiyallahu anha ci la jóge mu nekk loo xamante ne lu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam teg ash-shari'u ba ilaa yawmi di ko doxe képp ku loolu gaaral nooy nee nga koy doxalee mu ne kon mel ni ñu koy déglu mu ne bu ci njëkk xuyyirat ala zawjiha keroog bi nga xam ne xuyira dañ koo tànnaloo moom Barira ala zawjiha ca boroom këram da ko takkoon mooy ba mu nekkee jaam daa amoon jëkkër joo xam ne jaam la woon comme moom léegi nag ba ba nga xam ne ah ci la sayyidatu Aisha radiyallahu anha comme ni ñu doon wax sànq fay te comme niñ ko gisoon fay gaaya ba jënd ci euh, libéré euh, Sayyidatu Barira libéré ko léegi nekkatul jaam léegi nag dañ koo tànnaloo yonent bi saa saa daf koo tànnaloo ne ko bu ko sew la soobee nga des ci moom nga des ak moom bu soobee it ah nga génn ci <laughs> voilà léegi nag moom na naan xuyirat dañ koo tànnaloo ala zawjiha mooy ci borom këram jë est ce que mu des ak moom wala déet xëy na ataqat ba nga xamante ne nii cala ca la libre ca la amee ca jote boppam nekk ku libre nekkatul jaam wa benn benn ngoog wa uhdiya mooy kon jaam dañ ciy xamee ne kon jaam bu doon sëy ñaari jaam yu doon sëy kenn ki am liberté kooku day am choix voilà mu moom booy am choix. bu ko soobee day man a tànn bu ko soobee mu des ci sëy bu ko neexee mu ne non non non man génn naa ci voilà benn ngoo mu ne wa uhdiya laha lahm mu ne te jox nañ hadiya ki nga xamante ni mooy sayyidatu Barira daal di koy sarax jox ko li nga xamante ne mooy yàpp fa daxala alayya ne sayyidatu Aisha comme moo ne woon moo moomoon moom moo nekkoon euh, mawlaatam mooy ki nga xam ne bu faatu woon te amul ku ko doon sayyidatu Aisha liñ doon wax sànk Euh, fali awla rajulin zakar bu boobaa moom lay doon te pourtant jigéen la moo tax ma ne a jigéen a ci yem voilà il suffit que ko libéré góor la am jigéen moo ci yem. léegi nag mu ne nag fa daxala alayya léegi nag biñ ko joxee sarax ko li nga xam ne mooy ndawal léegi fa daxala alayya mu dugg ci man man Aisha kan moo dugg rasulullahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wasallam wal burmatu ala ta fekk cin li mu ngi ci kaw mu euh, ngi euh, mu ngi ci. Euh, taaw bi ñu koy togg waa di togg ndawal gi ci ci ci li nga xam ne ci cin bi léegi nag fa daa yeneen ci maanaam saa saa bi mu duggee daal di laajte bi sa amin ci ñam waaw ne nañ ko ndil ñam fa utiye ñu andil ko bi xubsin ci mburu wa udumin dañ naan udumin di wax udumin ñaar yëpp man naa ne min udumil bayti voilà andil ko ci diw ji nga xam ne moom la ñuy boole mburu mi daal voilà mooy yi nga xam ne daal mën naa nekk genre soos wala yi nga xam ne moom la ñuy diw ci mburu mi daal ngir xam ne day ànd moom ngir nga mën koo gën man a lekk neex a lekk daal léegi nag faqaal biñ ko ndilee loolu ci li nga xam ne mooy diw kër géeg yi nga xam ne daal moom la ñuy def ci mburu yi te jóge ci kër gi faqaal yeneen ci ma lay sa ne leen waaw mais alam aral bur almataa ala naari fiha lahmu ne leen waa lan moo tax ma laaj leen <laughs> ma laaj leen ngeen ëndil ma lu ma lekk ngeen jëlal ma mburu fële utal ma mburu fee ak les tay diw te man gis naa cin lii ma gis alam tara ndax man gisuma man rasulullah sallallahu alayhi wasallam al burmata cin lii ala naari ci kaw safara si mooy ci kaw taale muy takk fii ha nekk na ci biir cin lii lahmun nga <laughs> waaw yàpp wu ñuy togg moom liñ naan kin moom waaye fayen yéelu ko gën a xam bu naree neex bu ba ngay xeeñ moom moom voilà léegi mu ne waaw lan moom ndax man damaa gisul li nga xamante ni mooy cin li nekk di kaw taal bi fii haata ne ci biir lax nekk da ca biiram lax mu ndawal fa qaalu ñu ne ko ah balaa ah kay ni ko waxee de noonu nga ko waxee de noonu la deme ya rasulallahi ndaw yow ndawal yàlla li sallallahu alayhi waaye nag li tax joxuñu la ko mooy daalika ndax kat gis nga yàpp woowee ngay tudd yàpp wii nekk ci biir cin li ñu koy togg muy bax nii lahmun ndawal la yàpp la viande la boo xam ne tusuddiqa bihi ala barira dañ koo sarax barira walla dañ koo sarax barira mii lañ ko sarax moo tax fa karihna ñun nag ñu bañ an nut'imaka minha ñu la koy ñu la ciy jox ngay lekk parce que xamoon nañ ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam du lekk sarax voilà moo tax ñoom ñu ne ah parce que dañoo xam ne sarax la buñ sarax bariira léegi loolu moo tax ah ñu ngi koy togg ci biir néeg bi waaye bi nga laajee lekk ñun ñu bañ la cee jox parce que ndax lu ñu xamoon loolu day wane ne xamoon nañ loolu voilà xamaloon na leen ko léegi nag duñ waxee leen faqal sallallahu alayhi wasallam yonent bi alayhi salaatu wassalaam nag ne leen waaw waaye loolu lépp du ci dara gis nga ndaw huwa alayha sadaqa mooy ndawal li lahm bi alayha ci bariira ci bariira moom ab sarax la moom lañ ko sarax waaye wa huwa minha lana waaye nag léegi moom bu ko jëlee yéenañu ko ñun yonent bi alay salaam jóge ci moom ngir ñun hadiya wa huwa ta ndawal li minha tukkee ci bariira lanaa ñeel ñu nun rasulullah sallallahu alayhi wasallam hadiya boobaa hadiya lay doon voilà moo tax di ci kaw diñ ne xadiis bi ne wa uhdiya laha Euh, laxm mooy bi muy wax ci mbiru bariira ne wa uhdiya moo tax waxuma ñu hàddiyaal ko mooy sarax la ab sarax la woon loolu moo la yonent bi saa moom sarax la ci moom waaye bu tukkee ci ñëw ci ñun loolu hadiya la waqaala léegi loolu beneen atte la boo xamante ne nii ci mbiru bariira muy ñaareel ñetteel yi mooy lan mu ne waqaala nabi yonent bi alayhi salaatu wassalaam wax fiihaa ci mbiru bariira ba nga xam ne mooy mooy ba bañ gisoon te ñu ko doon fàttale ba nga xam ne ci la ay ñoñam ne woon day bëgg jënd ay ay ay ay ay ay boppam ñu laaj ko neuf ca alal yañ ko laajoon mu ñëw wax ko sayyidatu Aisha radiyallahu anha mu ne mën naa koo def waaye à condition que walaa ji maa koy moom loolu li lay wax léegi mooy ta hadith boobu gisoon nañ fëli yonente bi alayhi salaatu wa salaam ne kon wa qaala an-nabi innamal walaa u dëgg-dëgg li nga xam ne mooy méngoo li nga xam ne mooy lien relation lëkkaale bii dox diggante jaam de ka ko goreel li man ñeel na kan li man ataqa ñeel na gis nga relation boobu ka goreel moo ko moom kenn du ko jaay kenn du ko marchandé kenn du ko dédé noonu la voilà kon nag fii le buntu kitaabul faraa'id fii nii la yem kon bii di ñëwal imam rahmatullah alayhi